وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah di ñëw ak ñun ci bunt bi ñu nekk ba léegi di leeral muy wala garab numéro cent quarante et un mu ne woon mu bayaani buntu bi nga xam ne mooy leeral que ne anna sunnata lii sunna ida qiila lil musta'dini man ant ki nga xam ne day yëglu bu ñëwee ñu ne ko yow kan mu wax ne man la décliner identité wax tur boo xam ne wala dàkkantal boo xam ne buñ ko xame la wala yu mel noon ak bañ sit guñu sit mu naan man ak yu mel noonu gisoon nañ ci jotaay bi ñu génn moom lañ ko ubbi woon xadis bu njëkk bi mu doon xadis 874 mu ne woon an Anas radiyallahu anhu fi xadisihi al-mashhur fi al-Isra ci xadiisam bu siiw bi ci al isra qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thumma bi jibrilu alayhi salaam ila samaa'i dunya ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna am na benn njàngat moo fàtte woon dama demoon ba koy wax ma ne bon nañ xaar après ma fàtte ko mooy gisoon nañ tegginu nuyoo kii dox mooy nuyu ñi nga xam ne da leen a fekk ñu toog waaw mooy dañ ko ciy gisaale parce Euh, nga ne ma kan moo fi toog asamaan si kan moo fi toog <laughs> nan am na riwaay yoo xam ne yoneen saa sam nee na Seydina Adam alayhi salaam bi mu ko gisee dafa toog ci ndeyooram am na lu mel lay asbaax lu mel ne ay silhouette loo xam ne dafa nekk ci suuf ak beneen ci càmmoñam bu xoolee ci li nga xam ne mooy droitam kontaan bu xoolee ci càmmoñam daal di triste waaw ndeke borom bi da ko wan ci waa xeetam ñi nga xam ne ñooy dem àjjana ñoo nekk ci ndejoor bi ñii dem safara nekk ci càmmoñ bi kon moom dafa toog moo tax Seydina Jibril li ñëwee lan la wax dana ko hada abuka adam fa sallim alayhi ne ko kii mooy sa baay adam nuyu ko voilà nee na ma daal di koy nuyu mu ne ma marhaban bil ibn salih wan nabiy salih mu ne ma tatagal nañ la bienvenue ci doom ju baax ji di yonent bu baax bi alayhi salatu wassalam kon loolu mooy kii dox yow yaa ñëw yaay nuyu ñi nga xam ne dañoo toog waaye boo duggee ci bërëb même boo fekkee ñu taxaw ay nit ñu taxaw yow yaa leen di nuyu waaw waaw kay loolu la yonent bi saa saam waxoon yusallimu al al raakibu al ah, ah, maashi ala al qaa'idi ak yooyu gisoon nañ xadiis yooyu yusallimu ar-raakibu ala al-maashi wal-maashi ala al-qaa'idi wal-qaliil ala al-kasiir ci baabu aadaabi salaam chapitre 133 <laughs> muy hadis huit cent cinquante sept gisoon nañ ko ak déclinaison yi nga xam ne noonu la hadis bi ñëwee wa saghiru ala al kabir kon mu ngi noonu waaw <laughs> waaw fii yeneen saa salaam moo nekk en mouvement waaw moo nekk en mouvement mooy dox moo ànd ak Seydina Jibril di di avancer di dem di jóge ci suuf di dem ci asamaan yi waaw kooku nga xam ne day mel ni raakib waaw ñam fa fekk ak tamit kii dox alal qaa'idi ki toog moom moo nekk en mouvement ñële toog te ay Seydina Adam moom dafa toogoon alayhi salaatu wassalaam naka noon Seydina Ibrahim alayhi salaam dafa toogoon daal di wéer ndiggam ci al baytul ma'mur muy kaaba gi nga xam ne moo nekk ci kaw waaw mu ñëw daal di koy nuyu eh, mu ne ko marhaban mu ne ko nuyu ko mu daal di koy mu daal di may fay na marhaban bil ibn salih wan nabi salih bienvenue waaw ñoo xam ne ci tamit ne mooy ñoom daal lañ am seen kii ne ñoom dañoo toog ñoom moom seenu toog leer na Seydina Adama ak Seydina Ibrahim ah comme quoi loolu mën nañ ci jànge ne kilifa wala waajur wala yu mel noonu dañ koy teral nga xam ne duñ ko taxaw taxawloo mu nekk di taxaw ñu koy utal foo xam ne moom lay toog ñeneen ñi ndax dañoo toogam dañoo taxaw loolu leerul ci affaire yi waaw daa rek bi ma ñëwee ci ñaareelu asamaan bi ma gis sa ñaari nit waaw waaye ay Isa ibnay xaala ñaari doomu tante yi muy Seydina Yahya ak Seydina Isa alayhim asalatu wassalam mu présenté ma ko moom Jibril ne ma ah, kii mooy Isa kii mooy Yahya nuyu leen waaye waxul ne dafa toog wala alors que Seydina Adam leeral ne dafa toog Seydina Ibrahim leeral na ne dafa toog dafa wiiru ci kaaba gi nga xam ne borom bi teralee ko kaaba ga ca kaw moom mi tabaxoon kaaba gi ci suuf allahu akbar al al al al al amal waaw la nga def rek lu baax la nga def lu proportionnel yu mel noonee la la borom bi fay moom mi nga xam ne moo yar wa iz yarfa'u al al min al bayt wa iz yarfa'u ibrahimu wa isma al qawaa'ida min al bayt wa ismaa'ilu voilà <laughs> fàttalikul ba nga xamante ne lay yëkkati waaw mooy poto yi nga xam ne mooy kaaba gi fenn Ibrahim waaw waaw keroog bi mu koy def ambi bi ak doom ja eh, eh, muy eh, Seydina Ismaayilu waaw keroog boobee loolu lu màgg màgg la borom bi daal di koy faye li nga xamante ne mooy kaaba ga ca kaw moom fa mu ne moom moom la ko boroom bi moom la ko teraleel kon nag nit booy def da ngay def loo xam ne lu baax la boo bëggee daal lañ lay fay ah mu mel ni li ngay mooy da def lu baax waaw ay yarfa ibrahimu alqawaida min albayti wa ismail alayhim asalatu wassalam kon tey insha allahu taala ñu war a jël xadis bi ci tagu mooy xadis huit cent soixante quinze mu ne wa an abi zarrin mu ne mu ngi jële ci ku ñu naan baayu zar waaw baayu radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci moom annahu qaala nee na xarajtu damaa génn laylatan benn guddi minal layaali ci guddi yi fa ida bi may dox noonu ci ci mbeddu Medina yi ci guddi yi rek fa ida ci noonu rek rasulullah ma gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yamshi wahda muy dox moom dong ma ne ah kii may seen da yonent bi la sallallahu alayhi wasallam mu ngi dox moom dong de fa ja'altu amshi ah ma <laughs> bi ma ko gisee may may dox fii zillil xamar fekk weer wi dafa leeroon dafa génnoon dafa leeroon loolu moo tax mu séen ko fu sori daal di xam ne i këlade te bon te yoneen saa salaam doon doxe moom boo xam ne moom xanaa kay koo xam <laughs> waaw mais boo ko xamee ba xamee ni muy doxe moom boo ko séenee fu sori di nga ne e kële di doxe nee de yonent bi alayhi salaatu salaam waaw waaw man ngaa bu dee nag bu dee silhouette kese ngay gis waaw sinon sayyidatu Fatima tamit radiyallahu anha ni baayam doon doxe lay doxe ñoo niroole waaw comme moom lay doon muy dox comme niñ ko gisoon hadith bi sayyidatu Aisha doon wax radiyallahu ta'ala anha wa ardaha léegi mu ne ma gis yonent bi saa saam di dox moom dong ci lëndëm gi ci guddi gi waaye nag man ma séen ko Abu Dar ci mbedd mi may dox ci ginnaawam fii zillil qamar ci ombre weer wi mooy ci suufu mooy weer wi mu ngi doon leer ma nekk ca gannaaw di dox faltafata yonent bay saa saam daal di yëg ne am na ku am na ku nekk ci gannaawam faltafata mu tourné mu retourné wu yonent saa saam doonu loon gestu ah <laughs> mooy taxaw gestu bopp bi noonu yaram bi bu doon day day gees day tourné ba léppam moom day jàkkaarloo waaw moom doon loon nii rek euh, euh, euh, daal di wengal bopp bi nii non waaw maa kaana maa kaana xayrul waraa ah, nan la ko borom xilaas waxe <laughs> borom euh, xayrul waraa nekkul koo xamante ne buy dox day gestu waaye bu doon gestu mooy gestu bi ñuy wax mooy léppam lay lay lay tourner waaw waaw akbar <laughs> mooy keroog ci hijra bi bi Seydina Abu Bakar comme que yoonu gàddaay gi euh, da doon ragal euh, gaa leen doon topp dab leen muy gestu di gestu waaye yeneen saa salaam doonu loon gestu waaw Seydina Abu Bakar moo doon gestu saa si bii fa mu nekk ci kanam cette fois mu nekk wet gee mu mën a ko yoneen saa sam ne ko waaw Bakar tax ngay def lii mën a ah saa bu ma bu ñuy dox rek ba ma xalaat ne mën nañoo jógee ci gannaaw ma dem ci gannaaw ñi ñuy topp bu ma xalaatee ci càmmoñ bi ma dem ci càmmoñ bi ma xalaatee ne ci ndejoor ma dem ci lool waaw <laughs> mais yoneen saa sallam moo tax ba Suraaqa ñëwee ibn ibn Malik ibn Ju'shum ibn ba sayyid Banul Mudli <laughs> bam bam bam njuuyee gaa yi bëgg am mi mi atu naaqati ni mi atu naaqa sans gëléem bi Suraaqa di ñëw yeneen saa salaam doon woon gees Seydina Abu Bakar moo gees rek seen ko ah yeneen saa salaam gaa yi nañ de waaw ah, nu continuer Suraaqa nee bi may jege ma ñëw fekk yeneen saa salaam doon tari alxuraan di continuer moom waaw <laughs> ah, bali ko dal nettaleem bu siiw bi moom Suraaqa Suraaqa ibn Malik ibn Jushum sayyidu banil Mudliji radiyallahu anhu kon. mu ne yonent saa salaam gestu mooy mu retourné wu fara aani mu gis ma fa qaala mais xàmmeewul kan la ndax dafa lu bon weer waa ngi fi mais mooy guddi rek bu guddee lu weer wee ngi feeñ mais euh, mooy pleine lune la mais dina am ñoo loo xam ne bu guddee doo même boo gi xoolee du mel nii bëccëg mu ne ma man hada mais kii kan la fa qultu ma ne ko Abu Dhar ma ne ko man la Abu Dhar <laughs> radiyallahu anhu fii la ko imaamu Nawawi yemale mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamu alxaafidu albuxaari solo na ko na ko na al imaam muslim abul xusayn rahmatullah alayhima léegi hadis bi nii hadis bii gisoon nañu ko ah waaw même bu dee gisawuñu ko woon ci ci terme yi gisoon nañu ko voilà moo doon hadis numéro 465 foofu lañ ko woon buntu bi nga xam ne mooy chapitre cinquante cinq baabu fadli zuhdi fi dunya wal hassi ala taqalluli minha wa fadli al faqr mooy hadis numéro quatre cent soixante cinq mu ne woon wa an abi zarrin radiyallahu anhu annahu qaala kuntu amshi ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi harratin bil madina fastaqbalana uhudun fa qaala ya aba dharr qultu labbayka ya rasulallah qaala ma yasurruni anna indi mithla uhudin hadha dhahaban tamdi alayya thalathatun wa indi minhu dinaarun illaa shay'un arsuduhu li dayn illaa an aqula bihi fi ibaadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi thumma saara fa qaala inna al-aktharina humu al-aqalluna yawma al-qiyamati illaa man qaala hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalilun ma hum thumma qaala li makanaka hmm? laa tabrah hatta atiyat thumma intalaqa fi zawaadi al-layli hatta tawaara fa sami'tu sawtan qad irtafa'a fa tukhawwiftu <laughs> an yakuna ahadun qad arada linnabi sallallahu alayhi wa sallam fa aradtu an aatiyahu wa dhakartu qawlahu la tabrah hatta aatiyak falam abrah hatta ataani fa qultu laqad sami'tu sawtan tukhawwaftu minhu fa dhakartu lahu fa qaala wa hal sami'tahu qultu na'am qaala dhaaka jibriilu alayhi salaam ataani fa qaala man maata min ummatika laa yushriku billahi shay'an daxala aljanna qultu wa in zana wa in saraq qaala wa in zana wa in saraq muttafaqun alayhi hadith boobu la woon bañ koy gis waxuñu woon dina ñëwaat parce que al imam an-Nawawi en fait boo gisee eh, xam ne ci Riyâdous Sâlihîne bi dañuy recenser yu mel noonu bu ñëw ñu ne dina ñëwaat boolewuñ ci mooy même hadith bi la xew-xew bi mooy Seydina Abu Dar fële da woon dama doon dox mooy quatre cent soixante cinq kuntu amshi ma'a an-nabi dama doon dox ànd ak yonent bi alayhi salaam fii harratin bil madina ci benn quartier ci Medina ci biti noonu waaw fastaqbalana Uhud ñun ñu ngi ñu ngi féete woon ak Uhud ngi féete ak waaw moom lañ jàmmaar la woon xam nga Uhud moom dafa rek Uhud c'est pas benn montagne bu ndaw booy tiim nii dafa wër bi daanaka mari la boo koo xool da gis Uhud chaîne de montagne la bu bu gudd c'est pas benn affaire bu ndaw ñu naan la Uhud a ngee de chaîne de montagne waaw boo xam ne moom côté bii lépp montagne loo nga xam ne dafa formé wu nekk benn ba pare yaatu waaw loolu lépp mooy Uhud léegi nag <laughs> ah, boobu lay wax xadis boobu mooy xadis bi te boo fa boo boo ko dégluwaatee doon naa la wax ne bi ñuy tàmbali xadis boobu xam nga bi muy wax kuntu dama ne woon doon dox ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbedd Medina yi benn guddi benn waxuloon benn guddi ma la lii guddi la nga ne ma ah sawaay noo ko xam ma ne la yeneen riwaaya yi surtout riwaaya imam Muslim ak imam al-Bukhari bi rahimahullah xaaral foo boobu après mu ne ci la waxee lii waaw ne kun xarajtu laylatan min al-layaali dama génn benn guddi ci xadis huit cent soixante-quinze bi fa idaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi wahda dama génn benn guddi dajeeg yonent bay sa ma séen yonent sa sa sam di dox moom kese ma ñëw di dox ci gannaawam ci soronu weer yi mu retourné wu ne ma kii la ma ne ko man la Abu Dharr Jundub ibn Junaada waaw imaam al rahimahullahu taala moom fi mu soloowee loolu euh, euh, euh, mooy bi nga xamante ne nii mooy ci hadis baabul muk baabul ar-raqaaq ar-riqaaq baabul muktiruuna humul muqilluuna indi na ko foofu moom al imaamu al abu abdillah al haafiz al buxaari rahimahullah foofu indi na ko kii bii nii. Euh, euh, euh, mu jaar ci Qutayba ibn Sa'id mu ne haddathana Jarir an Abd al-Aziz ibn Rufay' an Zayd ibn Wahb an Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu qala kharajtu laylatan min al-layali fa idha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insan qala fa dhanantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahad qala faja'altu amshi fi dhilli al-qamar faltafata fara'ani faqala man hadha qultu Abu Dharr ja'alani Allahu fidaaka <laughs> qaala ya Abaa Zarr taala <laughs> waaw foofu fekk imaamul Buxaari ci Qutayba la ko jëlee ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Asaqafi mawlaa Abu Rajaa al-Balxi rahimahullahu taala mu ne haddasanaa Jariir di Jariir ibn Abdil Hamiid ah, ibn Jariir ibn Qurt ibn Hilaal Abu Abdillah al-Kuufi al-Qaadi juge la woon rahimahullah an Abdil Aziz ibn Rufay' mu jëloo ko Abdil Aziz ibnu Rufay' ah, Abu Abdillah at-Taa'ifi al-Kuufi rahimahullah an Zayd ibn Wahb muxadram yàgg nañu wax ay mbiram moom eh, kii nii muy Zayd ibn Wahb Wahb al-Juhani Abu Sulaymaan al-Hamdaani al-Kuufi an Abi Dharr mu jël ko Abu Dharr li gën a siiw ci turam di Jundub ibn Junaada al-Ghifari waaye dañ cee wuute woon bu baax ñii ne Barir ibn Junaada ñii ne Barir ibn Jundub ñii ne Barir ibn ah, Ashruqa ñii ne Jundub ibn Abdillah Jundub ñii ne Jundub ibn Sakan waaye li gën a siiw mooy Jundub ibn Junaada mu ne damaa génn benn guddi ci guddi gi di noonu rek ma gis Yonent bay saasaam di dox moom kese amul kenn ku mu àndal ma ne ma njort ne bon xam naa Yonent saasam buggul a ànd ak kenn parce lu tax muy dox moom kese nii ci guddi gi ah léegi nee na man ma nekk di dox ci ronu ci keru mooy ker la ñuy wax mais pas ker goo xam ne dalay tàng mooy ci ronu euh, weer bi waaw ci ombre weer bi faltafata rek yoneen saa sallam retourné wu daa yëg ne am na koy dox ci ginnaaw fara aan yi mu séen ma fa qaala man hada kiika na qultu ma ne ko abu dar man la abu dar ja'alani llahu fi daal jël naa yal na ma yàlla def ma ma way ma ma ma ma <laughs> man jaay naa saa lépp yal na yàlla nangul ma lépp ngir yow waaw loo soxla ci man rek pare naa mu ne ko ya Abu Zar taal waaw taala ne ko Abu Zar ñëwal nii la ko al imaamu euh, al-Bukhari indi foofu al imaamu Muslim rahimahullah ci kitaabu zakaat la ko indi woon baabu targhib fi sadaqa même ne même bi la même même. moom moom imaamul Buxaari même càllale bi la dara changé wu ci waaw xam nga imaamul Buxaari dana haddathana Qutayba fii moom la imaam Muslim da ko indi ci yu bari ba fii nag mu indi ko version yu bari fii mu ne wa haddathana te nettali na Qutayba ibn Sa'id qaala haddathana Jarir an Abdil Aziz wa huwa ibn Rufay' an Zayd ibn Wahb an Abi Dharr radiyallahu anhu annahu qaala kharajtu laylatan min al-layali fa idha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi wahdahu laysa ma'ahu insan qala fa dhanantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahad qala faja'altu amshi fi dhilli al-qamar faltafata fara'ani faqala man hadha faqultu abu dhar ja'alani allahu fidaaka qala ya aba dhar ta'ala voilà qala famashaytu ma'ahu sa'a loolu nag mu dox ak moom bi mu ko ne Abu Dar léegi ñëwal mu ànd ak moom di dox moom la wax ca xadiisu 465 bi ne kuntu amshi ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi harratin bil madina dama ne woon doon dox ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci benn quartier ci Medina loolu léegi mu ngi nii kon nag eh, ba mu naan innal mukthirina ñu dox daal mu a gis nga ñi bari ñañ ñoo ñu néew ak ñoo néew yawmal qiyaam waaw bari la ci kaw suuf lool waaye yawmal qiyaam <laughs> bari nañu alal de waaw waaye ñooy gën a néewle ay yiw yawmal qiyaam am na ñooy néew néewle <laughs> waaw ndax seen alal yooyee ñu bari ci ñoom ñu ko def ci yoonu yàlla waaw ci yoonu seen bakkan ak saytaane ak yi fi képp lañ koy def fàtte li leen yàlla teg ak yi nga xam ne farata la ñu taxawoo waaw lépp luñ def ci puukare la nekk loolu taxawoon nañ ci bu baax ci loolu buñ ñëwee nag yàlla jéppi leen waaw ñoom yàlla da leen di jéppi waaw ak seen alal jañ yoroon ma defal la lii lépp nga war ma tee jaamu defoo ci dara nga nekk di fo waaw kon loolu lu garaaw loolu gisoon nañ ko kon hadith bii nii kon moo tax bu ñu ci yàgg noonu léegi euh, lëkkaale ginnaaw kon loolu ci gàttal boo hadith bi kon euh, du ñoom kese ñoom ñoo ko solo woon gisoon nañ ne moo du ñoom rek waaye al imaamu ahmadu ibnu muhammad daal di woon na koy solo na ko noonu al imaamu abu isa at-tirmidhi waaye ak al ak al imaam ibnu maaja rahmatullahi ala al jami' kon ginnaaw lii euh, indi ko fii muy al imaamu Nawawi rahimahullah ci buntu bii lëkkaale mooy ñaareel ana lëkkaale bi mu am ak ni mu tudde bunt bi muy euh, euh, sopp gu ñu sopp lii sunna loolu mooy sunna bu ñu laajee nit ne ko yaw la kan mu ne man la di wax bo wax décliner identité moo xam ci turam walla day wax loo xamante ne ab ab ab dakkantal bu ñu ko xamee waaw gisoon nañ ci hadith bi ñu romb Seydina Jibril alayhi salaam bu ñëwee mara wa asamaan yi ñu ne ko fastaftaha ñu ne ko man hada ko kan la danaan Jibrilu loolu turam la joxe fii nag Abu Dar ko ka Abu Dar la siiwee bi ko yonent bi alayhi salaam ne kon loolu euh, euh, euh, fa yusammi nafsahu bima yurafu bihi min ismin gis nañ ko Seydina Jibril alayhi salaam bu joxe ah buñ la nee yow la kan nga joxe sa tur loolu mooy sunna ci loo xam ne lu ñu xam la sa tur. kunya wala dàkkantal mu indi hadith sayna Abu Zar bii bi koy nent bay saat salaam tourné ne man haza retourné wu ne kiitan la fa qultu nee na ma ne ko Abu Zar loolu dañ ciy xame ne kon bokk na ci li nga xamante ne lañ ciy jànge mooy nit bu reene ne da ngaa am kunya boo xam ne moom lañ la xamee de dàkkantal boo xam ne yow siiwelu ko du sa tur dëgg-dëgg waaye moom lañ la bu ñu la laajee boo waxee loolu mooy li ñu la waxoon ci jotaay bee weesu liñ mooy ñu xam yow yaay loolu mooy objectif bi dañoo soxla xam yow eh, kii mooy ko quoi loolu la léegi yow boo waxee loo xamante ni jëlan na nit la xamee waaw waaw loolu baax na moo tax fii Seydina Abu Dar loolu la def joxewul turam ne jundub man na jundub parce que bu ne woon jundub kese yem ci day indi confusion parce que am na yeneen jundub nag <laughs> ah jundub ibn Sufyan ibn Abdullah ibn Sufyan saxaaba la ak yeneen i jundub bu ne woon jundub rek wala boog mu ne xanaa jundub ibnu junaada bu dee ci kaw ñu ne noonu la tuddoon waaw boobu dina leer mais comme que Abu Zar la siiwee moom lañ ko xamee mu ne Abu Zar tey rek bay saa saa neew ko lu tax nga naan Abu Zar lu tax waxoo tur bi nga xam ne moom nga mooy ndax li ñu soxla mooy rek ñu xam yaay kan. waaw kon bu boobaa loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la mooy kon dakkantal bu dee ne loolu la la ñi xame buñ la laajee woola nga wax ne maay jiw loolu lu mën a nekk la al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci xadis bi ci tegu mooy xadis numéro huit cent soixante-six mu ne waan ummi Haani radiyallahu ta'ala anha annaha qalat ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaghtasilu wa Faatimatu radiyallahu ta'ala anha tasturuhu faqaala man haadhihi faqultu ana ummu haani muttafaqun alayhi kon mu indi hadith bii nga xam ne bi ñu ko rombee yàggul ah eh yaa fay la waaw ah. xam nga ko hadith <laughs> bi yàggul. mooy ci chapitre 137 lañ ko gisoon baabu salaami rajuli ala zawjatihi wal mar'a min maharimihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyat la yaxaafu alfitnata bihinna wa salaamuhunna bi hada ash-shart moo doon ñaareelu xadis bi numéro 864 mu ne woon wa an ummi haani'in faaxitata binti abi talib radiyallahu anha anna qaalat ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yawma al-fathi wa huwa yaghtasilu wa fatimatu radiyallahu anha tasturuhu fa sallamtu wa zakarat al hadith rawahu muslim te ñu waxoon la xaw ma lu tax imaam ne rawahu muslim waa hadith ba muttafaqun alayhi la <laughs> moo tax it corrigé na le tir fii mooy foofu xam naa da koo teewlu lool mais fii dana muttafaqun alayhi voilà mooy imaamul Bukhari imaam Muslim ñoo ko bokk solo comme la ko leeral woon foofu kon mu ne waan hadith 866 mu ne waan ummi hani in mu ne hadith bi ñu ngi koy jëlee ummu hani léegi ummu hani yow am na yeneen tur yoo xam ne moom lañu waxoon. dama la ko joxoon exercice mais ba ñuy lire hadith bi daa simple parce que imaamu Nawawi daa ñëw ne waan Ummu Hanin Faaxitata binti Abi Taalib mu simple lool am na beneen tur beneen tur ban nga ci bàyyi xel waaw ne waxoon na Atika ak tan Hind baal ma bàyyi la gis ci tegu ma la Hind ak Fatima waaw ñetti tur yooyu dañu w dañu wuute ñii ne faaxita la tuddoon ñii ne non hind la tuddoon ñii ne déet Fatima la tuddoon ñii ne déet Atikatu waaw <laughs> binti Abi Talib di doom ci ki nga xamante ne mooy Abu Talibin mooy Abu Talibin voilà ah, waaw <laughs> di Abu Talibin kon mu ngi noonu kon mu ne waan Ummi Hanin ah sœur la woon Ali ibn Abi Talib ñoo bokkoon ndey ak baay radiyallahu ta'ala anhuma anna qalat nee na ataytu damaa dikkal annabiyya yonent bi alayhi salaatu wa huwa ta xaalam yaqtasilu mu ngi doon sangu wa Fatimatu ta doom ji di sayyidatu Fatima az-Zahra al-Batul sayyidatu alamin waaw sangu jigéenu addina baa ngoog ajjana tasturuhu moo ko doon moo yoroon benn yére doon ko Euh, yiir ngir bëtu nit ñi fa qaala nee na bi ma bi ma agsee yonent saa salaam ma mooy dafa nuyoo voilà gis nañ ko fële wa Fatima tastaru tasturu fa sallamtu ma nuyu ko daa ñëw fekk yonent bi salaam bi sangu sayyidatu Fatima ngi taxaw yor benn sër nii di ko muur di ko di ko di ko tàllal ko nii nee na ma nuyu ma ñëw ne assalaamu alayka wala assalaamu alaykum yonent saa salaam fay ma ne man haadi kooku fa qultu ana ummu hani ma ne ko man la ummu hani waaw man maay ummu hani waaw mu ne muttafaqun alayhi hadith bii al imamani al bukhari ak ak muslimu abul husayni rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo waxoon nañ la sànq fële dana woon rawahu muslim ci 864 bi euh, fii recti imam rectifié na le tir boo sax du njuumte waaye mooy da di eh, en général bu ñoom bu amee muttafaqun yi dañ koy tudd du ñu tudd eh, muslim bàyyi Bukhari wala ñu ne imaamul Bukhari yi wala tudd imaam Bukhari bàyyi muslim wala ñu bàyyi imaam muslim tudd ko bàyyi al imaam Abu Abdillah al Bukhari yow rahimahullahu rahmatullah alayhima kon ginnaaw lool boo tax bi jarul ñu ciy jaaraat parce que xadiis boobu taxawoon nañ ci lu yàgg te waxoon nañ la fan la fatxu Makka comme ni ñu gisee fee mooy bi yeneen saa salaam ubbee Makka ci juróom at mi. ci gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam léegi mooy li tax imaam indi ko fii lëkkaaleem deuxième jàngat ak fii li tax mu indi ko fii mooy sayyidatu ummu haani dañ koo laaj waaw dañ koo laaj ne ko waaw moo kii kan la kii ku kon mooy yaay ummu haani radiyallahu anha bi ñu ko laajee dañ koo laaj yeneen saa saam dane man haadi kan la xam ne ne jigéen la xam nga pële Seydina Abu Dar bi mu ko séenee la xam ne ni kii silhouette góor la yor ak nee mu ko séenee mu ne man haada kii kana fii nag bi mu déggee kàddoom xam ne ne kii jigéen la kii di ko nuyu moom jigéen la mu ne ko man haadi kii kan la kooku mu waaw mu ne ko umm ana ummu haani ana man may ummu haani moom itam mu wax loo xam ne daaj kan salam la du turam <laughs> voilà comme Abu Dar waaw ah, te yoneen saa sam neew ko mais lu tax nga naan ummu haani waxal fatima wala waxal hind wala waxal atikatu wala ah faaxitatu ah, kon mooy bu dee ne xame nañ la lëkkaale nu bunt bi ba léegi mooy loo xamante ne xame nañ la dàkkantal buñ la xame bu eh, buñ la laajee yaay kan loolu moom ngay décliner nga wax ko ndax li am solo mooy ñu xam mu aji wax ji wala aji kii yëglu mooy kan wallahu taala a'lam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala